sopp da baax programme spécial gàmmu 2016 jaar jaaru Seydi El Hadji ak oustaz Issa Coly خير مختتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكر صبي مولانا الحاج عباس دباح رضي الله عنه ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaar di leen di wàcc yéen ñëpp seen wàccuwaay di leen yéege seen bu munzila di nuy boroom xam-xam yu ti diine ci daara ji saas alaaji ñaan suñu xarit ñu ngi koy nuy di ko ziyaara saas gu ñu ñaan euh, mbàcc ñu koy nuy di ko ziyaara alxaaji Babacar Sakho ak saas dem jóob Moustapha Mbàcc ñu koy nuy di ko ziyaara bu baax a baax a baax Euh, di nuyu di ziare ñëpp euh, xam naa Abdou moo lay nuyu di la ziar ba audio bi moom ñëw la ma ñëw dugg ci programme incha allah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala rasulullah mbokk jullit ñi ginnaaw ba ñu sant yàlla waa groupe soppay alxaaji Abdoul Aziz Dabakh ñoo leen di nuyu yéen ñëpp di leen di ziar. Euh, nekk ci guddi tedd yi nekk ci fan wi tedd yi ndax li Seydil Xaaji Malik radiallahu anhu wax yonent bi sallallahu alayhi wa at dootul gën at ga mu juddu weer dootul gën weer ga mu juddu bis dootul gën bis ba mu juddu ndax at yi moom la weer yi moom la bis yi moom la sururun fi amihi sururun fi sëhrihi sururun fi yowmihi seexul xaaji malik ne wa amun suma sëhrun suma yowmun amun sururun sururun yowmun sururun ata fiihi xudda xanal kurunin siraaj malik nee na at ba yonent bi juddu atu mbégte la weer wa yenent bi juddu bi weeru mbégte la bis bi yenent bi juddu bisu mbégte la ndax lu tax mu ne ataa ñëw na ci at ba ataa ñëw na ci weer wa ataa ñëw na ci bis ba xudaa njub karnul kuruni siècle siècle ah ñu dégg suñu ustaaz alxaaji ñan di ci waxtaan waxtaan yu am solo ya ci jaar jaar yenent bi sallallahu alayhi ci amina ba ci xalimatu shaadiya nampal ga yar ga ko jaajëfal bu baax mboolem saas yi saas guuña saas saaxu kon mbokk yi ñu demaat ci suñu dars ci dund Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick comme nu ko waxee la ko sëtam wax Seydil Cheikh Tidiane mooy majhulul ummati mooy ki nga xamante askan bi mooy l'inconnu de la nation kaana sayyid alxaaji malik radiallahu anhu abidan zahidan murabbiyan muxlisan mudarrisan fahiman wa kaana qudwatan fi taabudin wa qudwatan fi amal wa qudwatan fi taalim wa qudwatan fi tarbiya wa xudwata fi sabr Seydi Hajji Malik jaamkat yàlla la woon jaamkat yàlla piir la woon ndax dundam lépp da koy jeexal ci jaamu yàlla kon mu nekk abidan jaamkat yàlla la woon zahidan ku dëdd àdduna la woon ndax Seydi Hajji Malik daray àdduna soxlaalu ko daray àdduna yitteelu ko la ko yitteel mooy yàlla yonent bi seexu na tijaani ndax bañ ko laajee si ndax am nga sëriñ dafa ne waaw ñu ne ko si Malick na nga toll ndax am nga sëriñ mu ne leen waaw ñu ne ko kuy sa sëriñ mu ne cheikh yi abdil abbas Cheikh Ahmad Tijaani lakin la aqtadi bihi innama aqtadi billati umirtu bi ak aqtadi sayyidil wujud wa allamu suhud Siraaj Maalik dañ ko laaj si Maalik na am nga sëriñ mu ne leen waaw ñu ne ko nii nga toll mu ne ahankay am naa sëriñ te sama sëriñ moom it am na sëriñ ñu ne ko kuy sa sëriñ mu ne Seydi Ahmad Tijaani mooy sama sëriñ waaye royuma ko Allahu sama sëriñ waaye royuma ko xoolal waggu rëy gi ñu ne nooy amee sëriñ te doo ko roy mu ne déedéet damay roy kama yàlla royloo ñu ne ko kan mu ne mooy yonent yàlla Muhammad la yàlla royloo ñëpp cheikh sama sëriñ la waaye royuma ko waaye yonent bi mooy sama roykaay mooy sama idol homo rabbi a yaru ci lii yarekat la woon bu mag moxlikat moxlisan sell dégg ngeen Sidil Hadji Malick li dagan da koo bàyyi woon kon ku ne lekk na leneen waxoo li am Sidil Hadji Malick li dagan da koo bàyyi yàpp xar dagan na te Moodu daana ko lekk yàpp nag dagan te Moodu ko na naan kon ki nga xamante ne bàyyi na li dagan kon kooku woo ko tuumaale ne xaraam dafa am ñoo xamante ne balaa ñu mën a yëkkati seen sëriñ dañuy xas sëriñ yëpp te loolu du diine kon muxlisan siraj malik ko sell la mudarrisan éducateur la mais jàngalekat la woon ndax jàngalee tax sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa waaw waaw sëtu bi nga xamante ne mooy Seex Saaliw al Abdi moo taxaw ne ila faahikil aqranihi malika dëhrihi yaqumu salaam mu ne lettre bii maa ngi koy jéemee ci ki tiim njaboo ki ci xam-xam tiim leen ci sell tiim leen ci ragal yàlla Seex Saaliw al Abdi moo séedali Siraaj Maalik ila faahikil aqranihi maa ngi jële lettre bi ci ki nga xamante ne kawe na maasam ñépp tiim na leen waaye ñu ne kala mu ne maaliku dëgri yi ki nga xamante ne moo ja moo moo yilif jamono moo incarné jamono waaw yawdu salaam taabo laysa lahul maa ngi koy delloo nuyoo goo xamante ne nuyoo yu teey la amul fu mu yem ne alaaji Malick maa ngi koy nuyu nuyu goo xamante ne am na tàmbali waaye xaw ma fu muy yem mu jékki-jékki mu ne madaarisuhu fil ilmi xayrul madaaris xool na daara yi yëpp mu ne daara bi gën ci daara yi Sénégal daara yi gën ci daara yi àdduna mooy daara alaaji Malick mu ne madaarisuhu fil ilmi daara yi Siidil Xaaji Malick ci xam-xam xayrul madaaris moo gën ci daara yi kon université Siraaj Malick moo gën ci université yi waaw wa awraadu fi zikri ma misluhul wirdi mu ne wirdi Seydi El Hadji Malick amul wirdi bu mel ni moom Seydi Malick roykaat la woon roykaay la woon ci jaamu yàlla mu dara san jàngalekat la woon faahiman ku déggoon xam-xam la ku déggoon li mu jàng dégg weesul si Malick radiallahu anhu moom moo jéggiwul charia ñett soxna la am ñu ne ko si Mali doo takk ñeent mu a ñeent daa jegeeg juróom te bëgguma egg frontière kon nga xam ni loolu lañ indoon tey ci dundu Sëriñ Malick am na ñaar ak lu jëg njabootu bu jay sidlu wala ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ورحمة ما في لا شلت